mu ne ba léegi moom imaam ibn al-Qayyim raxmatullaahi alayhi wa minha qabuulu hadiyatil kaafir ah, wa minha bokk na ci liñ ciy jànge qabuulu hadiyatil kaafir mooy possible nangu kado boo xam ne ab yéeféra la ko jox nga ne ko waa yaa imam waa lii moom fan nga ko jëlee kado fii kan moo fi jox ñu ne la ndaw si li mu jox yeneen ci malay saaf saaf loolu kado la du sarax bu doon sarax du ko lekk hadiya la bu mu ko jox moo tax mu lekk ci mooy neewul ne yéeféer la noom ñii seen alal wóorul yéeféer yii nii sawaay yi te juif yi alxuraan nee na gaa yi ñoom a soxtu dañ koy aay quoi lekk alal ju lewul corrompre comme niñ ko gisee niñ naroon def Seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu mais pourtant yonent bi alayhi salaatu bi ñu koy jox xar mi bi ko juif biy jox lool nekku fi ne eh, yéen woolal leen ma ko mu ñëw yow sa xar mi ci man ñax la doon lekk da ko doon yeew sa kër wala boog da nga ko doon bàyyi muy lekk ñaxu nit ñi déedéet waxu ko loolu te dafa nangu affaire bi nangu àddiya bi loolu moo tax en tant que jullit ay yéeféer mën nañ la jox kado nga nangu ko alayhi salaatu wassalaam buur yi buur yi dañ ko doon jox ay kado dañ ko doon jox ay kado muy jël te pourtant ay buur lañ yoo xam ne xam nañ ne ñoom par exemple du seen àll yépp xaraam mais xam nañ ne ci tooñaate dañ koo manoon mooy ñëw songu benn réew jël li fa nekk après dem seen yoon ci loo xam ne teguñu ko ci yoon mais pourtant neewul non ñii seen yii nii la topp nañ topp ne kon loolu dañ ciy xam ne mooy nit mais loolu mooy nit koo xam ne mooy de sûr ne en tant que moom yéefér alalam am na lu ci dagan mais am na lu ci daganul léegi nag comme que yow loolu mooy loolu noonu mënoo ñëw nag ne kon comme que noonu la daal saa yi man duma ko laal yonent bi alei satu salaam moo ëpp waraan ñépp mooy sayyidul gaa yi jaay waraan ak yépp ak zuhaad yi mooy mooy ñi nga xamante ne képp kuñ la fiy tagg naan aka téye woon boppam aka sàmm woon aka té dëdd àddina kooku alayhi salaatu salaam mooy sangu ñépp ci loolu ñépp ñi ko doon réellement mooy seen sang ñi koy jaay moom du seen sang ndax ñooñ ñooñ dañ ko dañ koy doom doon lu tal iddia udu dara mooy di woote woote ndoonoo ko mais ñi ko doon réellement asxaabul wara yu kawe yi mooy seen sang te pourtant neewul ne non non non man comme que loolu la sawaay naa sàmm téye sama bopp ci yenn yii yii nii addiya ah, bu juif man duma ko jël ndax parce que c'est pas sûr non c'est pas waxul loolu ah non du ko jël daf ko jël loolu la mais yow léeg leen daal na nga ko assuré mooy nag bu bul xam ne waa ji lii nii moom moom leer na fois yi même bu dee jullit la alal jii mu may jox nag c'est sûr que fii la ko jëlee te dafa xaraam ma daal di koy jël looloo xaraam loolu fu ñu ko xamee Seydina euh, al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala gis nañ tarjamaam ak bi muy tuub si keroog bi muy tuub si gis nañ ko avant Hudaybiya bi mu demee Égypte fële ca euh, askan Iskandariya àndoon ak ay mbokkam jóge yenn ci mbokkam jóge Taif ñu jox leen ay cadeau moom jox ko tuuti mu mere leen jalu ci loolu bàyyi ba ñuy nelaw mu faat leen rey leen ñëw Medina Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu gis ko na ko yaa Mughira na ko foo jóge est-ce que Misra nga jóge mu ne ko waaw mu ne ko ana ña nga àndoon mu ne rey naa leen ñoom ñépp jël seen alal yonent mu ñëw ne day tuub yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko man dinaa la nangul sa tuub gi man naa la ko nangul waaye alal ji nga fi indi duma ci laal dara lool la mooy ndax xam ne bii moom daganut bii moom daganut moo tax borom alal joo xam ne alalam dafa jaxasoo am na lu dagan am na lu daganul kooku noonu ci luñ joyal man nga jël ay cadeau mais boo amee doute wala njort bu gina a pousser que ne lii nii ci lu daganul li tey li jël di ma jox bu boobaa da ngay bañ comme ni alayhi salaatu salaam wax na al-Mughira ibn Shu'ba ne ko dinaa la nangul sa l'islam bi nga bëgg a dugg ndax duma la ne buus dugg mais nag alal ji nga fi indi duma ci laal dara duma ci laal dara Sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu aja ko jëloon joxoon ko ab lekk mu lekk ba pare mu ne ko nag sa al mu ne ko lekk gii de mooy dafa njibaroon ñu jaay ko ñu fay ko ci loolu la ko jël la defare lekk gi mu dugal loxoom ci biir waccuwaat loolu lépp li mu lekkoon ndax la ndax xam na ne bii moom bii nii ñu ma lekkaloo tey dagam bu boobaa ci loolu la bu dee ne par exemple yéefér boo xam ne leer na ne dafa dem fee tooj ay nit jël seen alal ñëw di la may bu boobaa lay xaraam yéefér ak jullite ci yem Seydina Muhammad la tudd njaay wala Seydina wala boog nu mu tudd aima euh, euh, émantine euh, saa kii nu mu tudd émantine le le le blanc ñu moo ci yem moo la mayek wala Seydina Mohamed Ndiaye c'est pareil bu dee ne cette fois-ci alalu lonaas bii lañ ko jële fii jox la ko lool day xaraam nga jël ko loolu day xaraam nga jël ko ak koo man di doon loolu dafa xaraam ndax xam nga ne lii fii la jóge fii la jóge ak tamit nit koo xam ne xam nga ne activité am yépp ci xaraam kese la bu boobaa kooku ay kàddoom doo ko jël kook doo ko jël doo ko jël dara ndax xam nga ne kii moom lu mu am lu ne foofu la mais bu dee koo xam ne commerce bi muy def da dafa jax am na ma yoo xam ne commerce am yoo xam ne day triande nit am na yoo xam ne yu dagan la manoo def part des choses mooy ne lool duñ la ci tenir rigueur naan la eh, non non ndax yéeféer yi surtout juif yi leer na ne leer na ne que li leer moom mooy juif yi moom seen alal am na loo xam ne daganu ci waaw ñoom ak li mu soxtu moom daal dina leen ci daal dinay leer ci ñoom mais pourtant yonent mi alayhi salaatu salaam dafa nangu seen cadeau bi ko gaa yi jox nii ndaw si. mooy leer na ne ñoom seen yooyu daganul am na ci ci daganul mais pourtant yonent mi alayhi salaatu dafa nangu affaire bi. dafa nangu addiya bi neewul na yéen est-ce que taa gaa yi da ngeen ab yéen ñii est ngeen alal jàmbur nar ma koo jox kon nag du ma ko doon yooyu yëpp laaju ko yooyu yëpp laaju